wa yaqulu al-imaamu al-haafidu Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saadisi wal xamsiin kon insha allahu taala ñu ñëw ci xadis bi ñu yemoon di xadis cinq cent dix-huit juróomi téeméer ak fukk ak juróom ñett bi al imam ne woon rahimahullah wa an abi abdillah jabir ibni abdillah radiyallahu anhuma annahu qaal ba'athana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa amara alaynaa abaa ubaydata radiyallahu anhu natalaqaa ayran li quraysh gisoon nañ ko ñu ngi ci woon ci masala yi côté masala yi lañ tolloon tàmbali woon nañ ko ci jotaay bii ñu génn walillaahil hamdu wal minna tey nag ñu war a continuer ñu ngi doon jël di wàcc ah jàngat yi ñu ngi yemoon bi. wantalaqnaa ala saaxilil bahr loolu gisoon nañ ko ci jotaay bii ñu génn ba ne woon loolu day wane ne dem géej dagan na loolu taxawoon nañ léegi nag fa rufi'a lanaa fa rufi'a lanaa ala saaxilil bahri ka hay'atil kasiibid daxm fa ataynaahu fa idaa hiya daabbatun tud'al ambar voilà loolu lañ war a gis côté bii la ñu yemoon mooy bi ñu ñëwee tafes gi ñu gis benn voilà wala tund la koy wax benn lu mel ni tund waaw ab tund mooy mooy loo xamante ne alkasib waaw ab dune la tubaab di wax tund la ko wolof di wax lu rëy waaw mel ni jalu suuf wala comme niñ la waxoon garawaay bi nga xam ne moom la kiy sëkk di euh, wala suufu suñu war a tabaxee bu ko camion bi daal di wàcce ni muy kawee noonu nee bi ñu agsee ñu gis ndekete yoo benn mala la boo xam benn luy dukkat la boo xam ne ci géej lay dund ñu koy woowe al anbar muy le cachalot waaw muy cachalot gi léegi fa qaala abu ubayda mayta abu ubayda ne ni médd summa qaala mu ne ginnaaw mu ne laa bal nahnu rusulu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fi sabilillah wa qad turirtum wa qad turirtum fakulu fa aqamna alayhi shahran bani mu jeexe wa nahnu salaatu mi'atin hatta saminna waaw mu ne nag ca la ñu nekk eh, ba loolee Euh, ba ni nga xam ne di ci lekk ba ni nga xam ne mooy Abu Ubayda dana lii méddu la après mooy de ñun ay ndaw sax euh, ndaw yàlla wi la ñu naan alayhi salaatu salaam te ci yoonu yàlla la nekk te ñoo nekk ci lool loolu dinañ ci ñëw insha allah tey nag liñ digga woon mooy ah maytaatul bahr comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Nawawi mi rahimahullahu taala bunt bi mu def ci Sahih imaamu Muslim imaamu Muslim wax naa la moo def kitaab yi mais buntu yi moom defu ko moom mu ngi ko tuy indi ci kitaabu sayd wa zabaa'i wa maa yukalu min al waaw buntub rëbb ak yi ñuy rendi ak li nga xam ne moom la ñuy lekk ci euh, euh, euh, rab yi mu ne muy animaux yi mu ne baabu ibaaxati baabu nag boobu imaam an-Nawawi moo ko ibaaxatu may taatil baax daganu mi dégg léegi nag ñu war a ñëw nag ci masala boo xam ne loolu masala imaamu Nawawi rahimahullahu taala hadith bi wax nañ la léegi nii moom lañ la wax nii fi ko imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu taala daal di indi ci fi nga xam ne mooy Sahih bi loolu mooy kon nag imaamu Nawawi rahimahullah bi nga xam ne moom lay saraa lii euh, mu ne bi muy saraa hadith bi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima mu ne wa fiihi hadith bii dañ ciy jànge lii Seydina Jaabir nettali lii nga xamante ne nii kasaloo bii nga xam ne géej géej ko génne eh, nga xam ne dundatul woon ñoom ñu ciy lekk ñu ñëw gis ko fekk ko mu ne mu ne mu ne mu ne këndëg fi mu tëdd eh, kooram ñu ñëw lekk ci weer mu ne woo fi ba pare attention biñ demee ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko ko mu ne leen est am nga lu ngeen lu ngeen ci yor mu ne leen loolu wërsëg la bu leen yàlla defal est que am nga lu ngeen lu ngeen ci ëndaale ñu ne ko waaw ñu jox ko ci yonent bi alayhi salaatu daal di lekk ci kasalu ji waaw <laughs> léegi moo tax mu ne imaamu yi mu ne wa fiihi kon bokk na kon li ñuy jànge ci hadis bi ibaahatu maytaatil bahri kulliha sawaa'un fi dhalika ma mata bi nafsihi aw bi siyaad mu ne dañ ci jànge daganu meddi géej yi mboolem seen waaw moo xam mu nekk loo xamante ne lu nekk loo xam ne géej lay dundee meddu géej lañ wax loolu dinañ ci ñëw après ci biir masala yi mooy buñ ne meddum géej loolu génn ci comme xar moo xam ne yow da nga jëndoon sam xar di ko sang si ci géej gi far mu lap yow ci géej gi manoo ne est dañ koy tudde meddum géej dëgg la ci géej gi la faatoo ah, nga xam ne bali bali la ñu ma ko toppatoowee woon nii léegi man daal naa ñëw euh, euh, daal di commencer fees ko man a lekk ndax meddum géej déggoon naa euh, hadiisu Seydina Jaabir bi ñu ne la mukk loolu dinañ ci ñëw insha allah yaa bay jàppal ma loolu dinañ ci ñëw loolu kenn du ko tudde Médoune Gueye xeet bu ne noonu kenn du ko tudde Médoune Gueye loo xam ne ci jéeri gi lay dund ñëw faatu ci géej gi kenn du ko tudde Médoune Gueye même bu dee ci géej gi la faatu waaw léegi nag fii kon mu ne lépp mooy lépp loo xam ne géej gi lay dunde fa lay dund après mu faatu moo xam dafa faatul boppam xat fa nef mooy loo xam ne terme ma ñëw mu faatu waaw am lu lu def mu faatu faw bistiyaat wala boog dañ koo rëbb ay cubbaloo <laughs> wala amay mbokk yu lemu ñoo dem ca géej ga daal di dem rëbbi ay jën indi loolu ak bi nga xam ne dañoo gis mu faatul boppam di tëmb ci kaw ah wala mu mu mu mu euh, géej gi gëkk ko mu génn ci biti mu ne lii dañ ciy jànge ne yooyu yëpp dagan waaw <laughs> loolu moom dañ ko fiy jànge mu ne loolu benn affaire la sauf que affaire bii nii mu wax nii moom lool lool mooy position moom en tant que Shafi'i moom imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala loolu mooy position en tant que mais sauf que attention du boroom xam-xam yépp ci d'accord ah c'est pas ijma ça <laughs> loolu du ijma mais nañ jàll mu ne waqad ajma'a al-muslimuna ala ibahati as waaw kay lii nag mooy ijmaa mu ne wo way wommatu yi muy way julli ñi julli ñi dëppoo nañ ci daganu jën jën moom dagan na waaw mooy jën dagan na sauf que nañu taxawañ léegi affaire bi lii la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañoo wuti en ku mel ni Maliki mooy dañuy tegandi li imaamu Nawawi wax comme ça ñu defal la benn résumé masala bi woog naa loolu moo gën a simple parce que imaamu Nawawi après day dugg ci ay mag mazhabam ak ñeneen ak ñeneen léegi mooy affaire bi lii la boroom xam-xam yi lii mu mujjee wax lañuy tàmbale dëppoo nañ ko ne jën jën liñ naan jën ak samako poisson moom bu ko dig demee rëbbi ci géej gi dagan soxlawul bu koy rendi comme niñ laaje woon ci jotaay bii ñu génn est ce que pour rëbbam gën pour nga man koo jëfandikoo foog nga gaaw rendi ko ah mu door a dagan dégg bu ñu ko rëbbee loolu dagan na ñépp ci d'accord léegi nag mu def beneen affaire mooy mais est-ce que jën kese jën kese beneen masala mais yeneen animaux yi dund ci biir géej gi nag te xamawuñ leen ak sama mooy du du jën bi ñu xam nii pare nga dema loolu mooy lan ma ne la xam nga am na luñ naan xinziirul bahr le cochon des mers wala euh, euh, wala ñu naan ko mbaamu mbaamu géej yi géej jaanu géej bukki géej wala nitu géej xam nga loolu <laughs> dañ koy wax te yooyu yëpp ay est yooyu noonu ak ak attention attention parce que fii am na yeneen ah am na yeneen <laughs> mooy sawaay mbaam xuuxu géej mbaam xuuxu géej mais mais jësit nag jësit <laughs> nag jësit <laughs> jësit bi ñu nekk ci ci ci ndox yi waaye hippopotame nag attention dafa daan ci ci ndox mi ci ndox mi lay lay dund moom mais les mbott la mbott ak dëf ba muy mbott le crapaud xam nga dégg nga ngook yi muy def ci biir ndox mi waa façon yooyu ñoom ñoom ñoom lu mu fa deme ah ak mooy yooyu yooyu nga xam ne ak kalbul bahri ñu naan la lii c'est un chien des mers waaw xaju géej la loolu est loolu dagan na mooy façon yi ak dama laa yimal lii parce que man fi nekk di la yimal leen loolu nag fa la wute bi am euh, jumhuurul ulamaa min al maalikiyyati wa shaafi'iyyati wal hanaabila attention attention damay wax lu global mais sauf que shaafi'iyya yi hanbaliyya yi ñoom am na loo xam ne dañ ko cee seppee surtout xambali yi par exemple jësit euh, ji ma wax sànq xambali yi dañ ne noo ko dañ ko ci lépp dagan na même jën en bi jën bu jën kesee dagan voilà loolu wax bu li dagan ci euh, géej wala yi nga xam ne ñoo dundu géej yooyu lépp waaw léegi ci kaw noonu ñoom mooy les les les les de mer ah ñoom les fruits de mer day dagal ñoom yoxos <laughs> ñoom gaa yoo yële ah <laughs> yi nga xamante ne mooy daal façon yooyu yooyu yëpp day dagal eh, soo ko ku mel ni eh, eh, comme li ma la wax léegi xambal yi ñoom dañ ne attention am na affaire yoo xam ne nag fokk ñu génn ko ci fokk ñu génn ko ci fokk ñu génn ko ci mooy lan timsa kii bi euh, mooy waajooju euh, ki nga fi wax sànq muy muy jësit le crocodile <laughs> wala waa ji nekk il de ka le caïman non gaa moom dañ leen ciy parce que ci xuba saa yi lañ bokk ñu ne ah ñu ne waaw wat dib ba ak mbott tamit dañ ko ciy génne parce que mbottu yonent lay saa saam xadiis bu nekk imaamu ci sunanu imaamu Daawud Abu Daawud ak an-Nasaa'i boo xam ne yonent lay saa saam day tere ñu ray bot te lépp lu ñuy tere ñu ray ko mooy dañoo tere ko ko lekk ñoom ñu ne sauf que loolu ñeneen ñi comme Maliki yi nga xam ne dañoo doyal affaire bi ak mazhabu Shaafi'i yi en général ñoom dañu ne non non non parce que yooyu mooy yi nga xam ne ci biti la ñuy dund waaw loolu it xam nga am na fi beneen beneen masala mooy al-Barmaa'i waaw animal boo xam ne. day dund ci ndox mi mais day dund ci biti waaw xam nga hippopotame ni ma la wax sànq moom ci ndox mi la ëpp lu muy nekk mais est ci ndox mi lay dunde mooy la muy lekk li muy lekk non ay ñax lay lekk bu bëggee lekk day génn dem lekk ci ñax yi waaye ci ndox mi daanaka foofu mooy dëkkuwaay mooy mooy saxuwaayam <laughs> am yoo xam ne man nañoo am saxuwaay ci biti mais di dugg biir géej ngir lekk comme yi am na picc yoo xam ne ñoom li ñuy dundee yëpp ci géej jël ñoom ñu ngi am seen tàgg ca garab ya ca jéeri yo fële fële nangam ak nangam mais sauf que bu ñu bëggee dund dañuy naaw ñëw ba ci géej gi rek daal di seen naaw rek daal di piqué rek ko ay jën lekk dem yoon ñoom mooy ñoom seen saxuwaay mooy ca biti mais fi ñuy dund mooy ci géej gi léegi kooku xam nga kooku léegi noo koy def. moom hippopotame <laughs> hippopotame moom ci ndox mi lay dunde la non fa lay dëkk ci ndox mi la dëkk mais ci biti ñax yi lay lekk ci biti alors que picc yi ma la picc yooyu ñoom ci biti lañ dëkk ci jéere bi mais nag bu ñuy dunde ci géej gi lañ koy jël <laughs> yaa ngi gis waaw léegi ñooñu moom <laughs> fu ñu leen di boolee ma ne loolu bul yàkkamti xaaral tuuti léegi. Shafi'i yi ñoom dañu ne mott moom dañ ko ciy génn non lépp a dagan d'accord nañ Maliki yi rahmatullah ñoom ñoo ne lépp a dagan ma ne géej lépp luy géej géej lu fa jóge méddum géej que soit liñ ki wax nii ay luñ naan talbul bax rek mais su que imaamu Malik rahimahullah <laughs> comme l'imaamu Qurtubi rahimahullah wax ci tafsir bi ne imaam Malik moom dañ koo laaj ne ko mais Euh, euh, imaam waa kii bi nag xinziirul euh, bahri moom dagan na mu ne yéen a koy tudde <laughs> yéen a ko tudde loolu loolu nag bon am na ñoo xam ne dañ ne loolu daa bëgg wax ne tuddul noonu yéen a ko jox tur boobu mais loolu du moom booy dagan na am ñu ne noonu da koo sit te loolu mooy li gën a dëgër parce que imaam borom Mudawwana al imaam ab Ibn al Qasim rahimahullah al Misri taalibe bi gën a mag bu imaamu Maalik rahimahullah moom daa sa sib affaire boobu waaw mooy dareet du ma ko xaraamal de mais nag mooy moom àggul foofu voilà mooy kon loolu ci civil la nekk ndax tur bi waaw parce que léegi rek Maliki yi dañuy def loolu <laughs> te dañ koo jële ci imaamu Maliki yooyu mooy loo xamante ne tur bi mooy tax ñu sib ko waaw waaw loolu moo tax ci ngay gis euh, pour entre parenthèses problème bi am boisson boo xamante ne nii boisson bu dagan la ngeen koy woowe turu sàngara quoi waaw même bu dee du sàngara ngeen koy woolu turu sàngara même bu dee ne boisson bi du sàngara waaw waaw wala ñu xame benn affaire am na ci lekk yi euh, euh, euh, xaw ma lardon lañ koy xaw ma nga xam ne en général ci mbaam la doon jóge mais jambon voilà jambon jambon en général ci mbaam la doon jóge mais léegi gars yi dañuy jël loo xam ne ci xar mu ñu rendi correctement la xalaal di ko tuddee ay partie ñu koy tuddee jambon alors que loolu par exemple bu dee ci mazhabu maliki yi rahmatullah alayhi en tout cas jamal dinaan loolu dama ko sit même bu dee ci xar la jóge parce que tur bi waaw moo tax yéen a ko tuddee <laughs> voilà kon mooy ñoom maliki yi rahmatullah dañoo jàpp ne lépp a dagan ci géej moo tax méddum yi ñu ci wax léegi ay xinziirul ba am na euh, euh, euh, ay ay ay ay liñ naan mbaamu géej nitu géej gaalu géej jiitu géej façon yooyu ñu ne ma yooyu yëpp amul dara yow daal bu fi bu fi nekk ci limaam mooy ñun lépp loo xamante ni ci géej gi lay dunde fan dëkk loolu lépp façon façon loolu yëpp dagan na dagan naa lekk waaw dagan naa lekk <laughs> waaw eh, Shafi'i yi rahmatullahi alayhi ñun d'accord nañoo ci yéen de yaa mashar al malikiya mais nag bon am na benn affaire boo xam ne nag foog ñu génne ko ci waaw mooy foog ñu génne ci li nga xamante ne mooy mbott waaw non mbott moom nañ ko ci génne quoi waaw ne ndax loolu jëlee nañ ko ci ku mel ni Seydina Abu Bakr as-Siddiq Seydina Umar ak Seydina Usman ak Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhum waaw loolu moom kon nag nañ ko ci génne quoi ak hadith bi nga wax sànq. bu imaamu Abu Dawud ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi an-Nasa'i rahmatullahi alayhi nga xam ne yeneen tubaab saa moo tere ku rey mbott kon ñu xam ne mbott animal protégé la ndax lépp luñ lay tere na yow loo xam ne bala nga ko lekk foog nga rey ko <laughs> ñu ne la bu ko rey ñu ne déet mais Maliki yi dañ ne non non non loolu mooy mbott bii dund ci ci biti ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne huwa at-tahuru ma'uhu alxillu maytatu waaw hadis bi nga xam ne mu ngi ci Muwatta imaamu Maalik imaamu Ahmad ñoom soloon na ko ñoom imaam waa ashaabu sunan yi yonent bi Seydina Abu Hurayra mu ne daa am ay ay nappkat ñoo xam ne min bani mud min bani Mudlij ci mbokk Suraaqa ibn Maalik al-Mudliji yooyu le dikkal yonent bi alayhi salaam ne ko ne ko ne ko ñun ay nit lañ yoo xam ne dañuy war di dem géej di yóbbaale lu néew ci ndox. waaw waaye nag sauf que buñ ci jàppee ci ndox ma ñuy yóbbu enfiche naa dañuy mer dañuy mar ndax naan dina jot ñu war a naan du ñu am lu ñu naane waaw afa natawaddau bi ma'il bahr yonent way sa sana dañ lay laaj kon mën nañoo jàppee ci ndoxum géej yonent way sa sam ne huwa tahuru ma'u géej de mooy li nga xam ne dafa laab tey laabalaate ndoxam lu mooy li nga xamante ne nii dafa dagan Eh, maytatuhu li nga xamante ne mooy méddam ñu ne loolu nag jeex na waaw jeex na gis nga alxuraan dana hurrimat alaykumul mayt xaraamal nañ ci yéen médd loolu médd yépp ci duggoon même bu géej lépp lépp yonent bi alayhi salaatu wa salaam nag ndax as-sunnatu yuxassisu al-qur'aan sunna day ñëw di particularisé wax ju joy ci alquran di ko taqyid di ko tënk yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moo ne utiitul qur'ana alqur'ana wa mithluhu ma'a waaw jox nañ ma alquran ak lu mel ni moom waaw ba mu waxee ca xadiis ba mu ne woon ah, léegi rek nga gis nit koo xam ne day lekk ba kollo bi fees del waaw muttaki'un ala arikati daal di jonkan nag ca jonkanu kaayam ya naan maa wajadnaa fii kitaabillahi waaw lu ñu fekk ci téere bi yàlla bi moom la daganal lu ñu fekk duñ ko daganal mu ne ma ne déglu leen ma wax leen ala waaw we ala yow lépp ma yëgal leen ala nee naa man rasulullah sallallahu alayhi man damay daganal kama yuhillul qur'an te damay xaraamal comme ni alquran di xaraamal waaw moo tax moo tënk affaire boobu innama hurrima alaykumul mayta innama hurrima ah, ah, alaykum hurrimat alaykumul mayta mayta yépp loolu lépp luy médd lu doon na ci yeneen tray sar sam particularisé ne méddum géej bokk ci huwa tahuru ma'u alhillu maytatu moom géej moo la tay laabalaate ndoxam te lépp luy méddam dagan na imaamu Maalik Maalikee rahmatullahi alayhi ne loolu la kon nag jeex na maytatul bahri lépp loo xam ne ci géej ci ndox mi lay dunde bu génnee àddina moo xam dañ koo faat wala faatuñu ko c'est la même chose soxlawul zakat moom ak deewam mooy zakat mooy zakatoo waaw soxlawul ñu koy ren soxlawul beneen procédure ak lu mu man di doon maytatul bahri moo xam samak bi ñu xam jën bi ñu xam ñoomin yaa buuy ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom façon yooyu que ça soit requin ak ñii nga xamante ne nii mooy ak kirsh ak façon bii nga xam ne moom lañ gis yàlla antar di la kafaru ak façon yeeg xinziirul bahr yeeg ka xinziirul euh, bahr yi moom tur bi la la la nanguwul mais mooy loolu da na waaw ak yi nga xamante ne nii leneen la luy dund foofu ñoom ñépp ci yem waaw loolu lépp day dagal lépp dagal maadaama ci géej gi lay dund lay dund jeex na loolu dagal na. waaw léegi ndax lii woon wax nañ la ñoom seen tegtal ci gàttal Shafi'i yi d'accord nañ ci mais dañ ne mais sauf que bon moom ñoo xambal yi non c'est que nañ ci génne nañ ci génne sawaay quoi no ngook yi ngook moom nañ ko ci génne quoi non le crapaud moom mbott moom euh, le gros grenouille moom non nañ ko ci génne quoi parce que moom yonent bay saaf saaf ak loolu da ko doon tere quoi mais bu ko kenn rey loolu nag euh, euh, kon nañ ko bàyyi. kanta imaamu ahmad rahmatullah alayhi moom dane man yemuma ci loolu ah ah non non non yemuma ci mbottu kese waaw waaye waaj yi nga xamante ne nii moom lañ naan euh, jësit non jësit moom parce yooyu xabaa'is la <laughs> non non non jësit gars yi seetaan leen jësit yéen tamit sa jësit ak crew yi mu yor ak yooyu di fàddaate nangam ak nangam non loolu daa bokk ci yi nga xamante ne mooy yu salte yi quoi waaw yi nga xamante ne te borom bi da ne ala leen a yónnee sariya bi yónnee leen yonent bi alayhi salaam ngir mu dagalal leen yu teey te di leen sori yi nga xamante ne ñooy yu salte yi te tilim te nekk loo xamante ne nit da koy seexloo ko salte alors que gisit ci façon yooyu la bokk waaw ñoom <laughs> ñu ne kon nag mbir maa ngi noonu ñun booleel leen ñu ci loolu waaw waaw ak saako moom. moom moom bu yeboo mu génn ci waaw waaw loolu moom nañ ko ci ci génn bépp boo xamante ne nii nii la no nañ ko ci génne waaw akbar waaye it kanta ah léegi nga ne ma mais attends yow sànq ba yaa mais xanafiya yi nag non non xanafiya yi xanafiya yi ñoom al imam Abu Hanifa njiiram lenn la comme ni ko borom Umdatul Qaari al imaam Badruddin al-Ayni rahimahullah waxe ñoom lenn la yeneen yëpp dañ koo si si boobu nag xaraamal lañ ko jàppee ah mooy ñoom géej en fait géej lenn kese fa dagan mooy jënd jënd kese fa dagan waaw ndax li koy wane ñu ne loolu li koy wane dafa leer quoi waaw dafa leer ndax Alquraan borom bi ta tabaaraka wa ta'aala dane uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mataa'an lakum wa lis-sayyaar wa hurrima alaykum saydul barri maa dumtum hurma wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsharuun mais ñoom li leen soxal mooy début aay uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mataa'an lakum wa lis-sayyaara waaw mu ne uhilla lakum borom bi ne daganal lañ leen saydul bahri rëbbum géej wa ta'amuhu waaye daganal lañ leen ñamu géej léegi mata'al la ko mu nekk seen lu ngeen di bànneexoo di ko utiliser mu nekk loo xam ne poñet la mu ngeen di lu ngeen di utiliser di ci bànneexu waaw léegi nag ñoom ñu ne ñu ne leen waa mais yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen aaya bi seetlu am ngeen li ngeen wax bi Maliki yi ñoo la gën a àndal ndax Maliki yi aaya bi seen seen tegtal voilà dama ko sànq may euh, moom lañ njëkk a tegtaloo ndax tegtal lool loolu la alxuraan la ñuy njëkke alxuraan la ñuy njëkke ba pare door indi lool waaw ñoom euh, euh, mooy aaya bi ndax dañu ne uhilla lakum saydul bahri borom bi nee na é maa leen daganal li nga xam ne mooy rëbbum géej wa ta'amuhu ak nabu géej te sayyida Abu Bakr déglu radiyallahu anhu maliki yi li ñuy wax ak sayyida Umar radiyallahu anhu sayyida Mawlana Ibn Abbas dañu ne nii lañ firi aaya saydul bahri ñu ne mooy li ngeen dem rëbbi ko wa ta'amuhu mooy li nga xam ne géej gi moo ko gëkk mooy dafa faatul boppam géej gi génni ko ñoom ñoom lañ ko firee te ñoom ñoo gën a xam ñaar ñi ñooy xalifa yu gën a mag yu yeneen tibay kenn ki moom lay ren tibay sa saam ne mooy at mooy mooy tarjumaanu l'interprète par excellence yu ko <laughs> way comme que affaire bi yi ne se laisse pas faire avec des arguments pareils <laughs> waaw <laughs> Hanafiya yi ne non c'est yéen attention non c'est que daa am loo xamante ne nii euh, aaya bi ñun jàppuñ ne loolu lay tekki quoi waaw jàppuñ ne loolu lay tekki ñu ne leen ah lan lay tekki. ñu ne benn affaire euh, yéen yéen yéen yéen yéen euh, euh, Hanafi yi yéen yéen yéen attention yéen kon yéen jën kese na ñu ne waaw gis nga mbonaat mbonaat waaw mbonaat ci géej la ci ndox lay dund ñoom it mbonaat ñoom it def moom lañ la wax grenouille crapaud xinziirul maay ah kosoowu ndox yi mbaamu ndox yi mbaamu kii yi nangam ak farasul bax rek fasu géej yooyu yëpp pillu géej scorpion wu géej yooyu yëpp dara baaxul jaabu géej déedéet sama kepp ñu ne leen yéen <laughs> parce que ñoom fii dañu rejoindre li Hanbali yi wax ak ak ak ñi nga xam ne ñooy. Euh, surtout ne lii xabaa it ci lañ quoi ndax borom bi moo ne yonent boobu dafa ñëw ngir xaraamal leen alxabaa waaw ñu ne nag lépp yi te saa ay dafa ñëw borom bi da ko ngir mu ñuy daganal yi nga xamante ne ñooy yu yu te ñuy xaraamal yu salte yi tas ta ta te yooyu alhamdulillah ñu ne mais lu dul gën nag noonu nga léegi nag ñu ne leen mais attention waa aaya bi ñëw ne leen waaw <laughs> yéen aaya bi déggu ngeen li Seydina Abu Bakar wax Seydina Omar luñ jële ci yoon Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu eh, mais yéen loolu lan ngeen ci wax uhilla lakum saydul bahri ñu ne mooy li ñu xam ne moom lay napp li ngeen dem nappi ko pêche ji ko wa ta'amuhu mooy li géej gi génne mooy li nga xam ne da koo gëkk dafa dee naturellement wala leneen a ko faat waaye du bërëb mais lan ngeen di tontu ci yooyu xam nga dëgg la kilifa yu mag yooyu yëpp wax nañ ñun lañ yor ab xadiis lañ yor boo xam ne te waxu yonent bi saa saa moo tiim waxu képp ñu ne Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu hadis boobu ñoom imaamu Ahmad al imaam Ibnu Maaja mu ngi ci Buluughul Maraam bi borom Buluughul Maraam daal imaam al-Haafiz Ibnu Hajar al-Asqalaani indi na ko foofu ñu ne ñun hadis booboo tax ñu jàpp ne mbir mi même bu dee kilifa yooyu loolu la ñu wax dañuy jàpp ne ñoom amaat dañoo li ñu am njort bu rafet li ñu am coom mooy hadis boobu agsiwul woon ci ñoom ndax Mawlaana Ibnu Umar radiyallahu anhu dafa solo. ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ñoo xam ne dañ ne ci moom la yem waxam la am ñu ne non non non hadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax nga la way uhillat lanaa maytataan wa damaan fa ammal maytataani fal jaraadu wal hud wa amma damaanu fattihaalu wal kabid waaw ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne uhillat lanaa maytataan dañ ñoo daganal ñaari nit yaa ngi dégg ca hurrimat alaykumul mayta <laughs> dégg naa la sànq ba léegi ñu ngi toog ñun Hanafiya yi di leen di déglu ngay développer gaa yi seeni argument xam nga sànq tudd nga fi loolu <laughs> alaysa kadhalik yaa hada ma ne leen kay noonu la kay wallahi tudd naa ko ñu ne la waaw gis nga aaya boobu nga wax xam nga loolu day war waree ci ci ci lu doyal ne lépp luy medd dafa xaram yonent bi alayhi salaam nag ci aaya bi dañu fee excepté exception la def ci li nga xamante ne mooy ay medd yoo xam ne mën nañ koo lekk mu ne uhillat lana maytatan